kon ginnaaw hadis boobu léegi bon bi ci tegu dañ ko ciy teg ndax jotoon nañ ko gis comme niñ ko waxe woon sànq ci biir muy hadis 1782 mu ne waan warraadin kaatibi almughirati radiyallahu anhuma annahu qaal amla alayya almughiratu bnu shu'bata radiyallahu anhu fi kitaabin ila muaawiyata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yaquulu fi duburi kulli salaatin maktuuba laa ilaha illa allahu waxdahu laa sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadiir allahumma laa maani'a limaa a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd wa kataba ilayhi annahu kaana yanha an qiila wa qal wa idaa'ati al-mal wa kathrati as-su'al wa kaana yanha an 'uquuqi al-ummahaat wa wa'di al-banaat wa man'i waahaat muttafaqun alayhi wa sabaqa sharhuhu kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci bii mu ne 1782 wa an Warraadin mu ngi jële ci ku ñu naan Warraad kaatibul Mughira ne woon le script le secrétaire de Seydina al Mughira bunu Shu'bata radiyallahu ta'ala anhu ne woon taalibe yonent bi alayhi salaam annahu qaala nee na waraat mooy wax mooy son scribe moo ko doon ndax mu comme niñ ko fi yàggee gis été radiyallahu anhu le gouverneur de Koufa de la part de Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu moo doon gouverneur Koufa Seydina Muawiya bi mu nee xalifa radiyallahu moom la fa bawoon léegi moom Seydina Muawiya te xadis bi comme niñ la waxoon romboon na ñu gisoon ko xadis 340 ci chapitre 41 baabu tahrim al-uquq wa qati'ati rahim gisoon nañ ko foofule waaye romboon na tamit li nga xamante ne mooy xadis 1416 ci chapitre 244 baabu fadli dhikri wal hath wal hath alayhi bunt bi doon wax lu tudd yàlla di sikar ak di ci ñaaxe gisoon nañ ko foofule après dinañ ñëwaat ci yooyu ngir fàttali la ko kon warraad di secrétaire u seydna ibnu shu'ba radiyallahu anhuma annahu qaala nee na amla alayya al ibnu shu'ba mu ne daal dina may dicté sama kilifa di al di doomi shu'ba radiyallahu anhu fi kitaabin ci benn bataaxal ab téere ab livre non ab bataaxal ab ab ab missive ab lettre boo xam ne ilaa Muawiya te mu ngi ko doon yónni Seydina Muawiya mi nga xam ne moo doon xalifa bi parce que Seydina Muawiya boo fàttale ko ba ñu ko doon gis moom moo yónni radiyallahu anhu Seydina ci Seydina al-Mughira ne ko mu bindal ko ay mbir yoo xam ne ci yonent bi saa saab la ko jànge te Seydina Muawiya ci boppam saxaaba waaye mu te mooy xalifa gis kon jamono yooyu li leen ñëwoon quoi njàngaleem yoneen saa salam Damas ne woon Damas waaw moo doon capitalu li nga xam ne mooy xilaafa jullit ñi mu yónnee ndaw ñu dem ba Kuufa fële ca Irak ngir laaj soo gouverneur ana yoo xam ne ay ñaan yoo ak ay wax yoo xamante ne am njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam loolu bu wanewul dara mooy ulaa'ika alladhiina rabbahumul Mustafa wa kafa ñooñee ñooy ñi nga xam ne ñoom la sayyiduna Muhammad mi yàlla tànn belli ko ñoom la yar ta ku mu yar doy na waaw waaw raar na nga gis ay nit ñoo xam ne xanaa lenn utal ma ay ñaan yoo xam ne ngir samay mbir baax loolu la te moom laajul woon loolu ah ay yoo xam ne ay ñaan bu ma jullee ba pare la ko wax boo jullee li ngay ñaan ak tamit yi nga xamante ni mooy comme li lëkkaaleeg suñu buntu bu nëx yi tere an idaatil maal di pasar pasaree alal ñun yaakaar nga ne dinañ yónni nit ci ëpp sëriñ bi mag waaw fii mën a yónni son chauffeur personnel waaw ne ko taalal oto bi ñu ngi gën a dem sëriñ diw waaw mu jógee Dakar war a dem fa jar naw na ko ba xombal laa wax waaw jaral na ko dem manee fii ba kaw lax ndax sëriñ bi nee na nga ñëw léegi daa am ñaan gu ma ko laaj gu ma war a jox <laughs> boobu te ñaan yooyu xam nga lan la ngir waaw euh, euh, lafal cat waaw waaw ndax gaa yi teg nañ ma bët wala nangam ak yooyu la ñuy laaj ñun <laughs> ñun moom yooyu la ay boo jullee ba pare lan ngay ñaan waaye yow loolu taxul ñoo taxul ñoo jóg waaw gis nga vraiment barem bi ni mu baase quoi ni mu wàccee léegi ni mu wàccee waaw ni mu baawe quoi wal iyaazu billah léegi nag Seydina Mughira ci la ko doon tontu nag monsieur le gouverneur di tontu la xalif de tous les musulmans radiyallahu anhum nee na kii nag la ko bindaloo woon son secrétaire la waxoon moo ko doon bindal lim doon dicté doon ko dicté lim jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne rekk la ca bind anna nabiyya kana yonent bi alayhi salaam kaana yaqul nekkoon na di wax fii duburi kulli salaatin maktuba ci ginnaaw julli ju ne yoo xam ne bu yàlla farataal la muy julli juróom yi lan la doon wax laa ilaha illa allah wahdahu la laa ilaha illa amul benn buur mooy kàddu gi gën a màgg ci kaw suuf mooy kalimatu tawxid te ci kaw loolu ci la yàlla bind asamaan ak suuf amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu di indi lori neen illallah ku dul borom bi tabaaraka wa taala wahdahu moom dong rek la sharika la amul ku ñu koy associer amul ku mu bokk ak mbir yi dara ak ku bokk ak moom dara lahul mulk moom dong la ñeel mboolem li nga xam ne mooy nguur walahul hamd mboolem cant yi moom la ñeel borom bi wa huwa ta moom ala kulli shay'in ci lépp qadirun ko am kàttan gi la allahumma la maani'a lima a'tayt ay saa borom yi yoneen saa sara may ñaan de ay borom nga nga xool yonent bay saar saab ak buxaabakat yi boo ubbi woon liñ lay jox naan la dina baax takk ko nga seet wal iyaadu billah ka suraya wa sara waaw kama bayna suraya wa sara waaw da gis ne lii nekk na diggante fa njom biddiw yi ak suuf si nekk ci bindit bindit bi waaw wa huwa borom bi ala kulli shay'in qadir lépp lam kàttan allahuma eesaa eh borom laa maania amul ku mën a xañe lima a'tayta loo xam ne yaa koy joxe waaye ma ne kenn da cee mënu ci lëf <laughs> waaw la ma déggoon mbooro doon wax ussa sekk mbooro boo wute naag nag benn ussa sekk bi mu doon bi doon wër ci marché bii mooy eh, bi eh, Sidi Lamine waxoon nañ ko fi ñas rahimahu rahmatullah alayhima doon teg ci innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu dahabat axlaaquhum dahabu waaw loolu noonu après way kam doon teg muy wax ay waxi wolof yu am solo saa sekk boobu te dëkkoon mbooro waaw am nay jamono waxoon naa leen fi bi ñuy ci Riyad bi man déggoon naa ñu ko fi doon conjuguer au passé waaw ma ne man nag wóoruma il faut ma vérifier ba ma vérifier daal ni ma gisi gars yi di ko conjuguer au passé daa mel ni mooy nekkatu fi rahimahullah naan jant bu fekk di di di génn ab xaj daal di jonkot di ko bëw ngir mu bañ a génn xaj baay bëw ba baat ba yàqu wala yu mel noonu waaye du tee jant jant baa fekk loolu nag mooy mbir mii mooy képp koo xam ne yàlla da ko da ko da koo jox mbir yow jaam nga bëgg a toog wala yéen jaam yi ngeen ni lii du agsi ci moom wala na denc moom yéen a nar a sonn kooku amul ku ko gën a sonn ci kaw suuf allahumma e saa boroom laa maani amul koy xañali ma atayta li nga joxe wala mu'tiya waaye amul koy joxe li ma manaata borom bi bu ne kii du doon lii décret bu mu def amul kenn ku mën a ñëw defal ko loolee waaw lii mooy maanaawu xadiisu Ibn Abbaas bi ko yeneen saa sam doon wax waaw waalam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak waaw xamal ne mooy xeet yépp waxoon naa la xeet wow nag mooy mooy lépp lu dul yàlla du xeet wii kese de mooy xeet yonent bari saa saa bu mag bi bu mag a mag bi waaw muy képp ku dul yàlla rek yonent bari saa saa rahma la lil alamin la ko borom bi def wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin malaaka yi ñépp dañ cee dugg waaw moo tax xattaa malaaka yi nga xam ne ñoo ñëwoon doon dimbali si yonent bi alay saa saa ba mu newee ci xare comme Badar Seydina Jibril ba mu ko laa eh, eh, ba mu ko yonent bi alay saa saa laajee na ko yow ne ko Jibril yéen malaaka yi eh, non non Seydina Jibril moo ko laaj ne ko waaye yéen ñi nga xam ne ñoo fekke woon Badar nan ngeen leen jàpp yéen jullit yi ñu ne ñu gën ci ñun Seydina Jibril alayhi salaam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun tamit malaaka yi fekke woon Badar lañ jàpp ne gën hatta malaaka yi bu ñu fekkee jàppale yonent bi saa saam ci mission bi ko borom bi def loolu da leen di yóbbu foo xam ne ñi ci jàppul du àgg foofu allahu akbar <laughs> rahmatan lil mooy umma boobu ñoom ñépp buñ dajaloo woon ngir xañ la ngir jariñ la mënuñu laa jariñ lu dul loo xam ne boo fekkoon na boroom bi daal di woon koy bind na di nga ko am ba tare ba pare waaye it safaan bi bu doon ne dañoo dajaloo ñoom ñépp ji nit ak jinne malaaka nit ak jinne ak lépp ngir ñu nar laa lor ma ne duñu la lor lu dul loo xam ne borom bi bindoon ne moo lay dal waaw qul lan yusibana waxal ne duñu dal duñu laal lu dul li nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa bindoon ngir ñun wala ngir mu dal ñu ci lu metti loolu boo ko gëmee fas ko da ngay noppal ko doo gis kenn di ko iñaane waaye doo gis kenn di ko ñee ngir mbiri àddina ba dugg nag ci yoo xam ne waroo ci woon a dugg kon allahumma la maani'a lima a'tayt wala mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u te du jariñ dal jaddi boroomu alal dal jaddi boroomu daraja min ka fa yow boroom ba bu bëggee jariñoo ci yow bu yaakaar ne jaddam googee waaw nasab ba mu bokk daraja ja mu am ba muy peser ci kaw suuf ministre la woon buur la woon nàngam du loolu mooy jariñ yàlla ngay ame ci yàlla dara non xanaa yeneen saa sara waxoon na man batta bihi nasabu man batta bihi amalu lam yusra bihi nasabu waaw yonent saa saa nee képp koo xam ne say jëf ñoo la yéexe góorgóorluwoo di tappale di mooy yàlla di def lu ne parce que yow nga say jëf yóbbu dof bul yaakaar ne askan wi nga bokk bokkal ci askan wi gën a màgg du loolu moo lay propulser yëkkati la fa yàlla déedéet déedéet <laughs> waaw moo tax walla yanfa'u ma ne du jariñu te du jariñ du jariñ dal jaddi boroomu dayo boroomuk pouvoir boroomuk alal min fa yow yàlla la ne fa yow aljadd mooy alalam jooj wala dayoom joojee wala darajaam joojee mu ne yeneen saa salaam bind Seydina Muawiya na ko lii la doon wax bu julli woon saa bu nekk ci juróomi julli yi kon nañ ko mokkal jàpp ko waaw taxawoon nañ ci bu baax bi nga xam ne romboon nañ ko euh, moom euh, kàddu yi nga xamante ne surtout ci chapitre biñ la mujjee 244 baabu fadli dhikri wal xasi aley hadis 1416 léegi nag imaam xam nga côté bii moom bokkul ak amul lëkkaaleeg suñu bunt bi baabu nahyi an idaa'ati al maal fi ghayri wujuhihi allati adina ash-shar'u fiha bii di wax tere gu ñu tere di pasar pasaree alal ci euh, wàllam yi nga xamante ne sharia joxu ci ndigal léegi nag li ci tegu la wa kataba ilay warraat ne rahimahullah kaatibul Mughirati radiyallahu anhuma son script mu ne te bokk na wa ba ilayhi bindoon na moom sama kilifa ga al-Mughira bind Seydina Muawiya radiyallahu anhuma bokk na ci lam bindoon keroog annahu kaana yanha an qiila wa qaal ne ko nag yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon tere qiila wa qaala taxaw nañ ci sànq walillahi alhamdu wal minna mooy li nga xamante ne mooy rumeur yi nañu qiila nee nañ wa qaala diw nee na ci loo xam ne dara leeru la ci wa idaatil maal lii mooy lëkkaalim moo tax mun di ko fi moo tax sàngi na la xadis bi bu Seydina Abu Hurayra bi gisoon nañ xadis bi mel nii romboon na te mooy saxaaba bi Seydina al-Mughira wa idaatil maal ak pasar pasare alal di dilapider c'est bien yàlla joxu la ko ngir nga koy dilapider c'est pour mu jegeñ loola mu jegeñ loola nga jaar ci ut sa jegeñ sa borom wa kasrati su'al bokk na tamit li yonent bi saa saam doon tere ginnaaw xiila wa xaal ak yàq pasar pasaree alal wa kasrati su'al bari looy laaj laaj yoo xam ne du benn laaj bu am solo waaw wa nekkoon na yanha doon ayan huquuqil ummahat doon na tere ñuy ñaawe jëme ci ndey yi daa tudd ndey yi nag parce que ñoo gën faible en général waaw te seen huquuq jëme ci ñoom moo gën a graw mais ça ne veut nga ko jëme ci bàyyi grawul lépp graw mais fii dafa gën a tee ñaaw quoi waaw waaw daa gën ñaaw ki la ëmb sawaay waay mois nga ñëw di ko traité mal ñaaw ñaaw ñaaw yu wax ay kàddu envers moom réew ñàkk yar xamoo looy wax ak moom di ko gëdd à la limite sax nga puus ko muy daanoo wal iyaadu billah ñenn ñu réew ñi ngay gis ñàkk du waaw moo tax moom faire l'accent ci loolu mais ça ne veut pas dire que sa baay nag moom garaawul nangam de ku la ko wax wal iyaadu billah wa wa'dil banaat waaye doon nag tere li nga xamante ne nii mooy di suul doom yu jigéen yi waaw comme arab yi niñ ko doon defee <laughs> bu ñu leen masaana bégal ci doom yu jigéen gaa yi seen xar kanam yi daal di soppeeku quoi waaw di futtu parce que lu tax ñun ñu ñu ñëw di ko joxe cette mauvaise nouvelle quoi <laughs> lan mooy mauvaise nouvelle bi mooy sa waay euh, sa doom ja daal sa soxna si doom ju jigéen la am yeneen saa saam nag lool ñu doon def di suul xale yi nga xam ne amuñu ban ban ban ay liir bu juddu ndax jigéen la nga ne nañ ko suul parce fii am fi doom bu jigéen jaruñu tous ay problème kepp la wal iyaadu billah waaw loolu it taxawoon nañ ci boobule moo tax taxul yii yëpp taxul ñu ci duñ ci taxawaat kon nag wa wadil banaat wa manin wahaat waaye day tere manin di tere loo xamante ne nii da ko waroon a joxe waaw comme niñ wax sànq waaw war ñëw dundal ay nit waaw di leen xañ di leen jox lu matut te yaa ko tey wala bala ngeen koo jox ngir loo leen ba pare naan ba pare di leen wax budul woon man budul woon man budul woon man yooyu nga xam ne ñoo gën a yées waaw budul woon man ngeen torox budul woon man ngeen nangam dul woon man wal iyaadu billah wa manin wa haat waaw di tere nit ñi li nga xamante ne yow moom nga leen war a jox moo war ci yow nga jox leen ko waaye wa haat di sàkk loo xamante ne amoo ci benn àq waaw wal iyaadu billah park ñu ngi joxe xaalis sàngam ah boo déclaré ne lii yow nga déclaré loo xam ne foofu pour am ci loolu waaw waaw lii dañuy toucher gars yi nga xam ne ñoo ñàkk waaw seen loxo jotul seen gannaaw nga ñëw falsifier affaire ñëw ci mairie bi wala fañ koy joxe ci mairie ñu defaral la sa waay bu la xam falsifier la waaw utal la ay waa yow xattaa sa doom yi tukki rek sax. nga boole leen ci list bi ni ñuy ñëpp laay dundal walla iyaazu billaah léegi nag selon doom yi ni ñuy bari saaku ceeb yi ñu leen di tuuse di gën a bari nga jël loolu lépp teg yaa yaa subhaanallah loo xamante ne nii boo ko lekkee <laughs> la mboorom doon wax sànq bi ñu doon wax <laughs> rahimahullah waaw <laughs> ñu jële ko ca sàq ya wu doon wax processus bi lekk gi jaar daal waaw comme ceeb beeg dugub beeg yooyu yépp ak pataar seeg yépp ah. dañ koy bay jële ko ci euh, wàcce ceeb ya ca poor ba camion yi jële ko ca port bënd ko ci bitig yi nga dem jënd ko ñu ñëw togg ko ñu daal di koy lekk mu dugg ci biir yi buñ paree dem ca toilette ya wala ca bon ak wa génn ko fa mu delluwaat ci suuf loolu ngay xëccoo di ci wax lu amul di fair des fausses déclarations pour am yooyu wal iyaadu billah loolu daa bokk wa haat mooy di laaj loo xamante ne amoo ci xaq amoo ci droit te fépp foo jële loo xamante ne amoo ci àq amoo ci droit mooy am na ñoo xamante ne yow yaa tax ñoom jotuñ ci lool wala lañ waroon a am dina wàññeeku parce que dañoo jàpp ne bari ngeen léegi buñ koy séddalee bato bi bon gato bi comme ni ko ñëpp xamee ah gato bi ni mu toll bu dee ñi ko war a séddalee dañoo gën a bari paaru ku nekk di gën a wàññeeku léegi yow boo ñëwee dugal sa bopp ne yow bokk nga ci ñi ñu war a daggal ci gato bi alors que yow amoo ci woon àq mooy am nga xàqu ñeneen ñi yépp wàññi xoolal àq boobu wal iyaazu billah moo tax n'importe comment laa koy amee war nañoo seetaat affaire yi ah, yoo xamante ne c'est mince quoi waaw pour un deux cents euros booy am par mois tax ngay wax lu amul wal iyaazu billah loo xam ne borom bi may na la loo xam ne mënoon nga ko am sa loolu mënoon nga ko am waaw mënoon ngay li mu ngi lay xéewali loo xam ne mais loolu soxla woo ko woon mais comme que bu limi gi nekk ci moom ak ñàkk a doylu tout à fait jàpp ne loolu waaw kolkolaat boobu muy am par deux cents euros fee ci loo xamante ne leer na kon li mu déclaré du dëgg wal iyaadu billah loolu jar na euh, quand même seetaat quoi wal iyaadu billah kon wa manin wahaat waaw mooy di xañe loo war a joxe waaye wahaat di laaj loo xamante ne amoo ci àq mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari ak imaam Muslim ñoo ko solo loolu nag duñ ci jaaraat moo tax imaam ne wa sabaqa rahimahullah sharhuhu mu ne xadiis bii de sharaawam romboon na waaw sharaawam romboon na loolu bon waxoon nag alhamdulillah mooy ca euh, chapitre 340 non xadis numéro 340 ba euh, chapitre baabu tahrimil uquq wa qat'ati rahim foofu la leeraloon loolu boobu waxoon na waan al-Mughira wa an abi Isa al-Mughira ibn Shu'bata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam fàttali nañ ko léegi annahu qaala inna allaha ta'ala harrama alaykum uquuqa al-ummahat wa man'an wahaat wa wa'dal banaat wa kariha lakum qiila wa qaal wa kasrata su'aal wa idaatal maal muttafaqun alayhi léegi imaamul imaamal wii leeraloon foofu nag ne qawlu maanaa manaan mooy maan maanaahu maanaahu mooy man ma wajaba alay mooy di xañe loo xam ne daa war ci yow nga defal ko ay nit nga koy xañ ña nga ko war a jox wahaat di mu ne talabu ma laysa lahu mooy di laaj loo xam ne yow ñeelu la wawadul banaat mooy di suul doom yu jigéen yi mu ne dafnuhunna fil xayaat mooy nga suul leen te ñu ngi dund mu ne qiila wax qaal maanaaw maanaam alxadiisu bi kulli ma yasma'u mooy nit ki di nettali lépp loo xam ne lu toq ci nopp bi rek mu daal di koy centré gaa yi dara lu toq ci nopp bi loolu dina ko nettaliwaat fa yaquulu bu ko defee mu naan qiila kada nee nañu lii wa qaala muy wax fulaanun kada waaw de diw nee na mimma la ya'lamu sihhatu loo xam ne leeru ko ne lii wér na amu ci dara lu leer deful investigation bi ni mu ko dégg la ko nettali ñu ne diw nee na moom it mu ñëw ne diw nee na loolu nag mën nga ko wax comme li ñu wax sànq sa làmmiñ ak tamit nga jël ko di ko publier benn la waaw parce que loolu bind ko wala nga ñëw ñu publier lenn lii rek yow itam nga jël euh, daal di partager loolu lépp yow ci nga mu ne wala yazunnuha du sax lu mu njort waaw njort ne am na amu ko ci moom daal toq na ci noppam na ko na ko nettali mu ne wa kafa léegi mu indi wa kafa bil mar'i indi lool xadis bi ñu waxoon wa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma na ci nit ki mu nekk ab explicateur koo xam ne day wax ay nar mu nekk koo xamante ne nii hmm, moom yoneen saa sama ko muy nettali lépp lu mu dégg mu ne wa idaatul mal kantaan ak di pasar pasaree alal mooy tabziruhu mooy yàq gi nga koy yàq wa sarfuhu ak di ko yóbbu fii ghayril wujuhil ma'zuni fiha min maqasidil akhirah wad dunya wa tarki hifdhihi ma imkanil hifdh waaw lii te mooy lëkkaale xadiis bi suñu bunt bi baabu nahyi an idaatil maal daa bokk ci ñu xaraamal ci toolu nit ñu sell ñi nit ki alal ji la yàlla jox nga daal di koy wattu bay doo ko def lu dul foo xam ne fooy amee ngërëmu yàlla mais fépp foo xam ne xam nga ne lii daa xaram borom bi da koo tere te doo ci amee ngërëmam bal am sàññam nga ci ab daa xaram nga ciy def sa alal waaw loolu comme ni ñu wax sànq nit gi daa war a am fulla amul ah joxe pare xam naa saa yi day caaxaar rek waaye moom ñuy def sa xam nga nooy def waaw léegi moo tax mu ne euh, kon idaatul mal mooy pasar pasaree ko sarfu ak di ko euh, wëyal di ko yóbbu fii xayril wujuhi ci ci furut wàll almazuni yi nga xam ne fiiha sharia moo ci joxe ndigal min maqasidil aaxira yoo xamante ne jubluwaayu alaaxira lay doon wat duniyaa ak àddina lépp loo xam ne alal ji la yàlla dénk te nag lool bu nit di xaar naan man nag milliardaire wala millionnaire non non non ku nekk li la yàlla dénk ak nu man di toll loolu dalaa laaj nga daal di nekk koo xamante ni danga nga koy gérer d'une gérance bu normal bu jaar yoon bul sàggane li nga xamante ne borom bi ci la jaar sa ci la jaarale sa subsistance nit du sàggane liggéeyam du sàggane alal ju ko yàlla jox waaw parce que non seulement pour moom nee bu dee am na njaboot ak ñim ci mën a dimbalee rawatina boppam parce que quand même yow bala nga ne naam bala nga ne day dimbali keneen nga dimbali sa bopp bare bare bala nga ne naam ne fi kon nag di ko yóbbu feneen loo xamante ne du la may du jubluwaayu alaaxira ak àddina bii yi nga xamante ne yu dagan la ak yoo man da ñàkk say warif yoo war a taxaw loolu nga jël sa alal di ko def fu wuteeg fii loolu lañu xaraamal waaw loolu mooy idaatul maal wa tarku xifdi waaye bàyyi di ko wattu moom alal ji maa imkaanil hifdi te man ko wottu bàyyi sa alal bàyyee koy nit yow investir nga ba pare waaw t'as investi ton argent waaw tax ko gaa yi defar fii dimbali leen def après nga toog naan ah ñoo xam ne buñ ko yàqee tamit man man seen affaire la ah. non c'est pas seen affaire la yow yaa war a wattu alal joojee ak tamit bërëb yooyee nga investir ba pare waaw danga koy wattu bu jaree yenn yi ngeen traduire ña koy yàq justice nga def ko c'est pas pour que parce que ay dërëm nga bëgg noo parce que pour wane lii mooy yoon te alal dañ koy sàmm du lu ñuy pasar pasaree waaw waxe wa tark nga bàyyi xifd yi lool ci idaatul mal la bokk war a sàmm alal nga bàyyi ko nit ñi di ko dilapider comme saa waaw may accès nit ñi ci sa alal ñu ciy def lu xaraam ta nga man leen koo tere lépp luñ ci def ci lu yées ci yow lay njëkk ñëw waaw boo yoree sa alal yom nga sa oto bu ko bu ko joxee ñoo xamante ne nii dansin lañ jëm saa doo ñu àll sa oto bi fu ngeen jëm waaye soirée ba quoi xam nga heure boobu waaye yow transport yi du am quoi taxi yi doo leen mën a gis Django yu Sénégal wala feneen ak feneen wala fii en Europe je ne peux waaye Uber cher heure boobu wala ay ay ay ay nangam yeneen taxi yi dañuy cher guddi yooyu te dañ fay guddee voilà doo ñu bi déedéet bu leen àll nga ne leen déet man sama oto du dem dansin watar ko xëy bàyyi yi di ko wattu am sa alal bañ ko maa imkaanil hifdi ànd ah, nga man koo wattu parce que léeg-léeg lii lu tax muy leeral lii muy préciser lii parce que nit mën naa am alalam mais en fait ak tasarrufu taam amu ci mooy di ci soppali ko bu mat manu amu ko parce que daa am waajoo xam ne moo nekk fii di ko tere mbir yi ah. voilà mooy moom daa mel ni koo xam ne tuteur am la alalam la de mais am na koo xam ne. moom li mu ci bëgg a def moo koy tere ba pare nekkub dictateur di ko kii waaw kay kooku am na ngànti ci lool mais nga man ko toog di xoole déedéet waaw mu ne wa kasratu su'al moom mooy al ilhaahu fii ma la xaajata ilay <laughs> mu ne kanta bari li nga xam ne mooy laaj mooy di insister ci mbir yoo xamante ni vraiment amul benn solo pour yow voilà kon foofu la naan wa sabaqa sharhuhu bi muy wax ne romboon na foofu bon taxawoon nañ foofu ci yaatal beneen côté bi nga xam ne mooy ñaan gi al ah, bi nga xam ne laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd loolu taxawoon nañ ci foofale ci chapitre 1400 mooy cent 1416 ci baabu fadli zikri wal xasi alayhi boo demee foofu wax nañ la dañuy wax dhal jiddi tamit comme li Imaamu Nawawi wax boo déggee koy wax wool i waaj def na erreur de wala yanfa'u dhal jiddi minkal jidd waaw même bu dee jadd moo gën a siiw comme li al imaamu al xaafizu an-Nawawi